لنا حبل من mooy baayam عمران قاهث mooy baayam mooy baayam ñu di sëtëki sëtaati yaqub alayhi salaam doomu isxaq alayhi salaam doomu ibrahima banu israil ñoo doon xeet wi gën ci xeet yi ca jamono jooju yàlla nattoo leen buur bu weddi yàlla te jëng boole koog bew ñu di ko wax firawna ci Égypte mu jàpp moom firawna banu Israil noot leen di leen teg coonoy liggéey yu méttee métti ak di leen toroxal ibnu Mas'ud radiallahu anhu dafay nettali nee na dafa am bés firawna tëdd gént safara su mag bàyyeekoo boori Jérusalem dugg biir Égypte ba mu fa duggee mu lakk kër yépp ba mu des këri banu Israil ba mu yeewoo moom firawna mu daldi dajale labbe ya daal leen di laaj gént gi lan lay tekki ñu ne ko sa gént gi ak tegtal la ci xale buy waaj a judd boo xam ne moo nara daaneel sa nguur gi bi firawna dégge loolu mu daldi di joxe ndigal ne képp kuy xale bu góor ci banu israil nanu ko rey te bàyyi jigéen Musa alayhi mbokk yi mooy xale ba nga xam ne moom la firawna gis ca géntam bi Moussa alayhi salaam juddoo yàlla dafa xamal yaayam ne ko na ko jël dugal ko ci ab pañe teg ko ci dex gi te bàyyi yàlla teg ca xamal ko ne ko dana ko delloo doomam te doomam jooja muy Moussa alayhi salaam yonentab yàlla lay doon bu ñëpp ràññee di ku ñu naw fii ci kaw suuf ak ca kaw asamaan bi yaay Moussa alayhi salaam tegee pañe bi ci dex gi ndox mi ànd ak moom ba àgg ca kanamu paleb firawna ba pañe ba daldi taxaw ci jamono jooju soxna firawna mu di asiyatu bintu muzaxim ma nga woon ca kanamu pale ba bi asiya gise pañe bi mu daldi gaaw wutali ko mbokk yi bi mu ko tijjee leeruk yonent ak leeruk màggaay gi ne ci jëmm ji mu tiim di Moussa alayhi salaam daa fees del ca kanamam ca saasa mbëggeel gu am doole ñeel xale bi mu gis tabbi ci biir xolu Asiya mu daal di jël xale ba dogg ci def ko muy doomam bi Firawna gisee xale bi ca saasa moom itam dafa joxe ndigal ne nañu rey xale ba ca la ko Asiya daal di tàmbalee ñaan ngir mu muccal ko ñaan ko itam ngir ñu doomoo ko ndax amuñu woon doom ju góor ñoom ñaar Muusa alayhi salaam mbokk yi nangu wutoon keneen nampal ko ku dul yaayam ca noonu la Asiya tàmbalee wër ku mu nangu mu nampal ko ba àgg ca yaayam bi mu àggee ci yaay ji mu sakku ci moom ngir mu ñëw ca pale ba ca wetam ngir mën a nampal xale bi di Moussa alayhi salaam yaayu Moussa alayhi gantal Asiya ne ko du ko mën ndax dafa war a taxawu boroom këram ak njabootam Asiya daa di nangu Moussa alayhi salaam des ak yaayam ca këram mu di ko nampal moom Asiya mu wëlbati ko di fay yaayu Moussa ci nampal googu mu koy nampal subhaanallah yaay ja gis ne la ko yàlla xamaloon ci ne dana ko delloo doomam am na ca la daldi gëm moom yaay ja ca saasa wax ja ca topp te mooy ne doomam jii di Moussa alayhi salaam dana doon yonente yàlla bu ràññeeku ginnaaw bi Moussa alayhi salaam màggee mbokk yi jël soxna yàlla defal ko ca njaboot yàlla dafa wax ak moom won ko ay màndarga ba mu ràññee kan mooy boroomam yàlla daldi cay teg yónni ko ci Firawna yàlla yónni Moussa alayhi salaam ci firawna ngir mu woo ko ci weetal yàlla waaye woote googu mu jaare ko ci xam-xam ak teggin ci dajeem gu njëkk ak firawna ginnaaw bi ñu ko yónnee yàlla dafa jox Moussa alayhi ñaari kemtaan benn kemtaan bi mooy bantam ba mu doon yor mu soppi kow jaan fekk lu jiitu loola waajaloon na ko ci lu mel noonu maanaam mës naa soppi bantu wa jaan ci kanamam ba Moussa alayhi salaam gis ko lu njëkk ñaareelu kemtaan li mooy loxo Moussa alayhi salaam yàlla da ko soppi leer gu am doole ginnaaw bi mu ko dugalee moom Moussa alayhi salaam ci biir yéreem daal di koy génnewaat mbokk yi kemtaan yi li muy am solo yépp ànd ak mu doon ay kemtaan yu leer la Firawna dafa lank nanguwut a dégg la ko Moussa di woo wéy di xuus ci weddi yàlla ak mbewte xew-xew boobu bi mu amee firawna gis kéemtaan ya Moussa andi dafa tuumaal Moussa alayhi salaam ak njabar daa di wëlbatiku moom firawna woolu lépp luy jabarkat ca réew ma ngir ñu jàmmarloog Moussa alayhi salaam ngir lan ngir nit ña mën a xam ne lii njabar rekk la te bu dee njabar rekk la ay njabarkatam moom firawna ñoo dàq njabar Moussa alayhi salaam firawna mbokk yi buur la woon bu am kàttan yor ay soldaar yu baree bari ñu déggal ko lool yor sañ-sañ waaye itam di buur bu ñu ragaloon lool loolu bokk na ci li tax Musaa alayhi salaam sàkku woon ci yàlla mu dëgëralee ko ci kenn ci aw ñoñam koo xam ne moom lay àndal ci liggéey ba muy def muy woo na ci wetal yàlla ci la ko yàlla boolee ak magam Haaruna alayhi salaam moom itam di yonantab yàlla Haaruna alayhi salaam li tax xew-xewi dundam yaataluñ ci mooy ne daanaka xew-xewi dundam ak xew-xewi dund Moussa alayhi salaam ñoom ñoo bokk te ci wàllu martaba Moussa alayhi salaam moo sut martaba Haarun alayhi salaam bon yàlla boole Moussa alayhi salaam ak magam Haarun alayhi salaam loolu di wone fa nga xam ni fala la firawna toll woon ci kattan ak fa nga xam ni fala ko nit ñi tegoon ak bàyyi xel giñ ko bàyyi woon xel ci jamono jooju moo waral Moussa alayhi salaam ak Haaruna alayhi salaam bàyyi woon ñoom tamit xel lool daje ba nga xam ne waroon nañu ko daje ak moom ak i njabarkatam waaye yàlla dalal leen xamal leen ne leen mu ngi ànd ak ñoom te lenn ca lay xew ump ko moom borom bi subhaanahu wa taala daje Moussa ak njabarkati firawna ya ma nga am ca bésu feet bu mag ginnaaw ba jant ba fenkee firawna kilifay dëkk ba ak nit ña ca dëkk ba ñëpp teewe xew-xew boobu kenn desu njabarkat ya sawar lool ndax digg yu rëy yoo leen firawna dig waaye la ca kanam dana wane ne loolu sax du woon cawarte waaye ñàkk pexe rek la woon ba ñu àndee la ñu yoroon cig njabar ngir gëlëmloo nit ña yàlla jox Muusa alayhi salaam ndigal ci mu sànni yatam wa ba Muusa alayhi salaam sànnee yat wa yat wa daal di soppaliku jaanu ñàngoor woo xam ni mbokk yi foo natt melokaanam ci raglu weesu na jaanu ñàngoor wa lekk lépp lu njabarkat ya andi woon gannaaw loola nit ña tiitaange gu rëy dugg leen ñu daldi tasaaroo njabarkat ya gis lu ñu mësta gis ak lu ñu mësuta njort ñu daal xam ne Muusa alayhi salaam lii muy woote laale wut ci lenn ak njabar waaye dëgg la goo xam ne mënuta jóge fudut fa yàlla ca la njabarkat ya daal di dellu ca seen boroom tuub daldi di sujjóot seede ci lu àndut ak ragal ne gëm nañu yàlla yi Muusa ak Haarun alayhim assalaam Saïd ibnu Jubayr ak Akrima rahimahum allah dañuy wax ne bi njabarkat ya sujjootalee seen boroom yàlla daf leen won ci biir sujjoot googa kër ya leen dencal ca aljanna subhaanallah loolu moo waral mbokk yi nee nañ ànd ak tëkku yaleen firawna tëkku taxul ñu deltu gannaaw ca seen ngëm ga ba auzu billahi min ashaytan rajim fa ulqiya alsaxaratu sujjadan qaalu aamanna bi rabbi haaruuna wa muusa qaala aamantum lahu qabla an aadana lakum innahu lakabirukum alladi allamakum alsixr falaw qatti'anna aydiyakum wa arjulakum min xilaafin wala usallibannakum fi juzuuci annaxli wala taclamunna ayuna ashaddu cadaaban wa abqaa qaalu lan nu'thiraka calaa maa jaa'anaa min albayyinaati walladi fataranaa faqdi maa anta qaad innamaa taqdi haadihi alxayaatu addunya inna amanna bi rabbina li yaxfira lana xataayaana wa ma akrahtana alayhi min alsixr wallahu xayrun wa abqa innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamuutu fiha wala yaxya wa man yatihi muminan qad camila alsalixat fa ulaika lahum aldarajatu alcula jannatu cadnin tajri min taxtiha alanhaaru xaalidina fiha wa dalika jazaau man tazakka njabarkat yépp far daal di rëppeelu ci suuf sujjóot daldi ne gëm nañu bés ni ki tey yàllay Muusa ak Haaruna Firawna ne leen ndax gëmoon ngeen ko la jiitu lii xam naa ne Muusa mooy seen kilifa gi leen jàngal ak njabar danaa dagg seeni tànk ak seeni yoxo ci jàllawle maanaam ci loo xamante ni nii dañuy croiser loxo yi ak tànk yi danaa leen daaj ci datti tàndarma yi dangeen xam kan ci nun moo gën a mettile te gën a tarle mbugal ñu ne ko yàlla mi ñu bind ak kàddoom yii munu indil moo nu la gënal faw dogalal loo bëgg a dogal waaye nag say atte moom àddina rekk la yam nun dey gëm nañu sunu boroom ngir mu jéggal nu sunuy bàkkaar ak njabar gii nga nu jaay doole ba tax nu def ko te yàlla moo gën te mooy des kuy saay-saay ba dem fa borooma dana tàbbi safara te du fa dee du fa dund kuy gëm yàlla ànd ak defu yiw ba dem fa yàlla ñooña danañu am ay daraja yu kawe ay ajjana yu sax yoo xam ne ay dex ñooy daw ca suufam te dañu fay béel loolu moo di payu képp kuy sell subhaanallah mbokk yi kàddu gi nga xamante ni njabarkat yi wax nañ ko te mooy ak njabar gi nga nu jaay doole ba tax nu def ko la muy tekki mooy lanu waxoon ci li jiitu ne keroog ba ñuy sawar ca njabar googu du woon ak cawarte waaye ñàkk pexe na mbokk yi ak nitam ña yàlla artu na leen ci mbugal yu wuute ñuy wéy di fetteerlu ak di weddi yàlla mbugal yooya la ca jiitu mooy am mbënd ba ñu demee ba ndox ma ëpp leen doole dañoo dellu ci Muusa alayhi salaam ngir mu ñaanal leen yàlla yàlla teggil leen mbugal Muusa alayhi salaam ñaan yàlla yàlla teggi mbugal ba mbugal ma jàllee ñu delluwaat ci seen weddi yàlla yàlla wàccee ci seen kaw ñaareelu mbugal ma ca topp te mooy ay njéeréer gannaaw mbugalu njéeréer ya mbugal ma ca topp mooy ay mbott gannaaw mbugalu mbott ya meneen mbugal ma ca topp mooy mbugalum deret benn bu ne ci mbugal yooyu saa su ñu demee ba mu ëpp leen doole lañuy def mooy dellu ca Moussa alayhi salaam sakku mu ñaanal leen yàlla mu teggil leen ko Moussa alayhi salaam ñaan yàlla yàlla nangul ko ñaanam teggil leen mbugal subhanallah muusa alayhi salaam ak banu Israël mbokk yi bi ñu bëggee génn ci nooteelu firawna dañoo wut pexe pexe ma mooy dañoo ñaan Firawna ne ko am na seen bésu feet gu mag guy ñëw ñu ngi koy ñaan na leen may ñu bañ koo feete ca biir dëkk ba waaye ñu feetee ko ca biti dëkk ba Firawna nangul leen loolu ci ñàkk pexe Muusa alayhi salaam Haaruna alayhi salaam ak banu Israil waajal seen bopp ba ñu génnee dëkk ba guddi ñu daldi jël yoonu siri ngir gàddaay ba faw wa awxaynaa ila muusa an asri bi cibaadi innakum muttabacuun fa arsala firawnu fi lmadaini xaashirin nu daldi solo muusa digal ko mu rañaan ànd ak samay jaam te danañu leen dab si maanaam firawna dana topp ca seen kaw firawna daldi yónnee ci gox yi ñu yéene dajale nit bi firawna yégee pexem banu israil mbokk yi da ca moo xamante ni da caa mujj tàqalikook sago daa di dajale ay soldaaram ca saasa génn topp ci kaw banu Israil ngir dab leen faagaagal leen soldaar sa àndoon ak firawna mbokk yi toll woon nañu ci millions yi doomi aadama un million loolu ànd ak téeméeri junniy fasu naaru góor yu ñuul ci jamono jooju banu Israil boo ca génnee ñi nga xam ni ñooy xale ya ñamanoon a xeex seen lim ma nga tollu woon ci juróom benn téeméeri junni 600000 ca ëllëg sa mbokk yi ba jant bay fenk fekk na firawna ak i soldaaram dab banu israil bi loolu amee jàmmarloo daal di taxaw ba banu israil gisee ni firawna ak i nitam toll tiitaange dugg leen teg ca la leen féete woon ndeyjoor ak càmmoñ ay montagne rekk fa nekk yoo xam ne yu kawe la kenn mënu fa jàll te seen kanam lafa fa ne woon mbokk yi mooy géej gi firawna ak i soldaaram fare leen gannaaw ca la banu israil waxee seenub yonent Moussa alayhi salaam ne ko nun dey sanku nañ Moussa alayhi salaam tontu leen kaddu yu yéeme te mag mbokk yi ne bu kenn am lu muy ragal ci mbir mi maa ngi ànd ak sama boroom te dina ma won yoon sadaqallahu alazim subhanallah Moussa alayhi salaam wax banu israil mbokk yi ne leen yoon wii jëm ci géej gi te ne sunu kanam mooy yoon wi nga xam ne sama boroom moom la ma jox ndigal ne naa ca jaar Musa alayhi salaam daal jiitu ànd ak kii di Harun alayhi salaam ak Yusha ibnu Nun alayhi salaam mu doonoon ca jamono jooju kenn ci borom daraja ak boroom xam-xam yi gën a màgg ci banu Israil di koo xam ne itam dana doon ab yonent ginnaaw faatug muusa ak Harun alayhim assalaam waaye ñu àndoon itam ak kenn koo xamante ni tuubeen la woon bokk ca waa këru Firawna mbokk yi. jamono jooju mu ngi fekk géej gaa nga ànd ak gannax gu kawe te am doole bi nga xamee ni tiitaangeeg banu Israil dem na ba ëpp leen doole firawna ak i soldaaram di leen gën a jege yàlla ci mbaaxam ak ci yërmandeem daal di jox ndigal Moussa alayhi salaam ne ko fabal sa yat wi nga dóor ko ci ndoxum géej ma Moussa alayhi salaam daal di jëfe ndigal la boole ca wax ndoxum géej ma ne ko xaral te doon ay pàcc ci sa ndigalu borom mbokk yi géej ga daa xar fukki pacc ak ñaar pàcc wu ci ne doon aw yoon ndox ma jóg ba toll ni ay montagne ne tekk taxaw ca jaww ja ca ndigalu borom bi subhaanahu wa taala subhaanallah yàlla jox ndigal ngelaw li mu upp suuf sa tooyoon ak doole suuf sa daldi wow banu israil seenug jur ak mala ya ñu waroon aw ca fukki yoon yaak ñaar daldi di jéggi géej gi subhaanallah kéemtaan googu mbokk yi daldi feesal dell ak ngëm yàlla xolu banu israil ba ñu jéggee géej ga ñoom ñépp kenn desul musa alayhi salaam gis ne firawna ak i soldaaram daanaka agsi nañu ca tefes ga mu ragal ñu dab leen ca la daa di fabaat yatwa xàcc ko bëgg ko dóoraat ca ndox ma ngir mu dellu mel na mu meloon foofa mbokk yi yàlla daa di jox ndigal Muusa alayhi salaam ne ko na téye loxoom watrukil bahra rahwan subhaanallah bàyyil géej gi mu ne tekk bi firaaw na agsee ci taatu géej gi ak i soldaaram mbokk yi mbir mu yéeme dafa xew ba firaaw na agse ay bëtam dafa tegu ca na ndox ma xaree defi pacc pàcc yëkkati ko ba ca kaw ne tekk ci jawwu ji dara yëngatuwul benn toq ba gën a ndaw jógewul ca ndox yoonu suuf sa mu teg cay bëtam mu tàllalu wow koŋ bi loolu amee mbokk yi firawna dafa xam xam gu ànd ak yaqiin ne ki def lii rekk mooy boroom kàttan te du kenn ku dul yàllay Muusa alayhi salaam subhaanallah fa mu taxaw mu daal di rëccu la mu doon fitnaalee banu Israil waaye mbokk yi fekk ne lu yàlla bind ci jëwu nit mënu koo rëcc te lu yàlla bind ci jëwu nit nit a ko liggéey jamono jooju fekk rëccu wees na rëy gën a ca moom firawna daa di koy ëppati doole mu wax ay soldaaram wax ju yéeme ca saasa di ko bàkkoo ne leen gis ngeen ni ndox mi xaree jóg taxaw ngir man ngir xàllal ma yoon ma jëli samay jaam ñi delloo si leen ci man mbokk yi ànd ak kàddu yooyu mu wax yépp bi mu tolloo foofu moom Firawna am na sikki sàkk ci lan ci ndax dafa war a wéy dugg ci géej gi topp banu Israil wala dafa war a wëlbatiku dellu ginnaaw foofu mbokk yi li ñu doon wax léegi daal di dugg si waat te mooy ne la ñu bind ca jëwam te muy loo xamante ni moo ko liggéey faw dana am foofa la yàlla daal di yabal jibril alayhi salaam mu jël jëmmu soldaar war fas wu weex tàll wu jigéen daa romb naaru góor wu ñuul wi firawna waroon bi mu gisee fas wu jigéen wu weex wi romb ko naaru góor wi fëx topp ca kaw fas wu jigéen wi dugg ci géej gi ànd ak jibril alayhi salaam fasu naaru góor wi topp ci kawam yóbbaale firawna mi ko waroon soldaar ya gis ne Firawna ma ngay dugg ca biir géej ga ñu jàpp loolu ndigal la ñu topp ca gannaawam ak seen gàngoor bi ñu duggee ci biir géej gi mbokk yi ba jeex ca la yàlla jox ndigal Moussa alayhi salaam nekkoon na dóor yat wa ca ndox Moussa alayhi salaam jëfe ndigal la géej ga daal di dellu mel na mu meloon subhaanallah Firawna ak i soldaaram ànd lab ca biir wa anjaynaa Moussa wa man maahu ajmain thumma agraqna al axarin inna fi dhalika la aaya wa ma kaana aktharuhum muminin wa inna rabbaka la huwa al azizu rahim nu daldi musal Muusa mook ña mu àndaloon ñépp nu daldi labal ña ca des maanaam firawna ki gaayam kéemaa na nii ci biir loolu te taxut woon li ëpp ci ñoom gëm te sa boroom mooy boroom kattan di jagle waa kon xew-xew boobu mbokk yi bésu tamxarit la tombeel dund yonent yàlla Moussa alayhi mbokk yi yeneen xew-xew yu am a am solo am na ci dinañu ci lim yenn nat li ci jiitu mooy nattu gi yàlla nattu banu Israël xamatuñu seen jëmukaay ñuy wër ci désert bi loolu ñu nekk ca diirub ñeent fukki at li ci topp mooy mébét gi banu Israël amoon ci ne danoo bëgg a gis yàlla ak xew-xew ya ci juddoo ñetteelu mbir mi mooy jël gi banu Israël jël aw yëkk def kow yàlla di ko jaamu bi Moussa alayhi salaam wuy jee woote boromam ca daje gu ko woowoon ñu daje ci bokk na ci xew-xew yooyu itam dajeeg Moussa alayhi salaam ak nitu yàlla bu mag bi ñuy wax alxet mbokk yi yii xew-xew ñu lim yépp ay xew-xew yu ama am solo la waaye bañ a dolli guddal ci loo xam ne gudd na ba noppi moo tax àgguñu ci bon lii moom la ñu indi woon ci tënk ci dundu yonent yàlla bu tedd bi bokk ci juróomi yonent yi ëpp dogu ci yonent yi muy Muusa alayhi yalla na yàlla musal ñu ci jikkoy firawna ci weddi yàlla rëy ak bew allahumma amin di leen ci beneen jotaay insha allah yaa muqallibal qulubi sabbit qulubana ala diinik allahuma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain anbiyauhum lumana hablum min alardi lissama anbiyauhum lumana hablum min alardi lissama mubashirin wa mundirin mubashirin wa mundirin